fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-saalis wal ishruun ar-raabi' ashar an abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhu annahu qaala yaa ayyuhan naasu innakum taqra'uuna haadihil aaya yaa ayyuhal ladiina aamanuu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idaa ihtadaytum wa inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul inna nnaasa idaa ra'aw az-zaalima falam ya'khudhuu 'alaa yadayhi awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqaabin minhu rawaahu abu daawud wa tirmidi wa nasaa'i rahmatullahi alayhim bi asaaniid saxiixa kon al imaamu al xaafidu nawawi rahimahullahu taala muy ñëwaat ci buntu bi nga xam ne moom lañ ne boobu ba léegi di wax ci li nga xamante ne nii moo jëm ci garab gii mu ñuy jaaral ni ñu ko présenté mooy digle. lu baax ak tere safaan waaw ak tere safaan ci janaa bi ñu génn nag gisoon nañu li nga xam ne mooy xadiis bi mu ne woon mooy as-salisa ashar moo doon treize mais moo doon xadiis cent quatre-vingt-seize ci ñun mooy xadiis mawlana ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu bi mu ne yenent waay saa saam nee na li njëkk a dugg ci waa banu Israël ci wàññi wàññeeku ci seen biir ci seen diine ba ni xadis bi jeex walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu a gis xadis bii nga xam ne moom la al imaamu comme niñ ko waxoon daal di tëje bunt bi mooy ci la ko jeexale moom al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ah kon mu ne ar-rabi'a ashar ah xadis bi mooy xadis ar-rabi' ashar waaw bi nga xam ne mooy quatorze waaye mooy hadith cent quatre-vingt-dix-sept bi nga xamante ne nii moom lañ tàmbali téere bi boobu ba léegi walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ne an abi bakrin siddiq hadith bi mu ngi koy jële ci mawlana abu bakr ashrafu sahabati wa afdalu sahabati wa sayyidu saxaaba mooy sangu saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki ci gën a màgg ci luñ doyal mooy thaniya isnayni iz huma fil ghaar xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki gën a jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñu njëkk ñi ñu mujj ne muy sayyidna Siddiq ci bërëb naan da ngay jéem a waay di présenté ya Siddiq <laughs> xasaabay moo ci gën <laughs> Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne ko naan Abi Bakr mu ngi jël ci Seydina Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu xam nga Abu Bakr mooy baayu Bakar nan la tuddoon Abdallah la tuddoon Abdallah ibn Usman ibn Abi Quhafa muy moom lañ naan ibn Abi Quhafa Usman baayam de Usman moom moom lañ naan Abu Quhafa waaw mais Abdallah la Seydina Abu Bakr Abdallah ibn Ousmane Ousmane boobu mooy Abu Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi ah am na nag ñu ne Atiq la tuddoon <laughs> am ñu ne non non Atiq da dàkkantalam la woon rek waaw mooy xalifatu rasulillah ay afdalu salatu wassalam al-Qurashi at-Taymi radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne nee na mu ne yaa ayyuhan naas lii mooy bi mu nekkee xalifa daa def benn discours dinañ gis ci riwaay imaam imaam imaam imaam an an imaam bi imaam bi <laughs> imaam bi imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi ah insha allahu taala ah gis li nga xamante ne ni moom la ci circonstance yi mu ko waxe fii moom dafa indi riwaaya bi nga xam ne dana rek moom dafa wax yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi innakum taqra'una hadhihi al-aaya te xaris bi tudd nañ ko fi tuddaat ko fi waaw mu ne yéen de yéen a ngi jàng laaya bi ban laaya mu ne yaa ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum aaya bi suñu boroom di wax ca suuratul maa'ida aaya 105 suñu boroom ne yaa ayyuhal ladina yaa ayyuhal ladina amanu e eh yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te dëggal waaw aleykum anfusakum na leen seen bopp doy waaw mooy maa leen di dénk seen bopp muccal leen seen bopp waaw yéen daal seeni effort seen bopp mooy mais dina ñëw ci dëgg-dëgg li ñuy teg ah <laughs> alaykum an musakum laa yadurukum du leen nag lor man la ka nga xam ne sànku na ila tadaytum bu dee ne yéen tegu ngeen ci yoon waaw mu ne jeexalul aay bi loolu rek la ci soxla gis nga moom la doon laan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañuy def buñ soxlaa laay ci leen ne duñu obligé tout le temps ñu jàng laay bi yëpp nga ne lool te lool ci yonent ma ne saa saab lañ ko jële mu ngi saxaabaam bi gën a mag même chose la def comme ne al imam di def léeg-léeg an-Nawawi rahimahullah buy bu buntu yi ñu indi aaya bu mat sëkk léeg-léeg lan ci soxla rek lay indi waaw mu ne wa inni taman aaya maida cent aaya cent cinq suratul maida aaya cent cinq mu ne wa inni taman as-siddiq de abu bakr radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi dégg naa dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne inna an-nas gis nga nit ñi idha ra'u adh-dhalima buñ gisee tooñkat bi ah falam ya'khudhu ala yadayhi te jàppuñ ci loxom euh, euh, ngir mu arrêté tooñam gi ne ah defuñu ko aw saka léegi rek an ya'ummahumullah léegi rek bu leen sax sonn waaw borom bi daal di leen muur matal leen bi iqaabin minhu ci mbugal moo xam ne conséquence u li ñu bay bàyyi waa def ay ay ay tooñaange bi mu nekk te te ñetti mën a téye loxoom arrêté ko defuñu waaw mu ne hadith bi rawahu solo ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi moom kese la déedéet waaye soloo na ko mu ne eh, wa Tirmidhi ak al imam at-Tirmidhi wa an-Nasa'i ak imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' mu ne bi asaaniida ci ay sanad yoo xam ne nag saxiixa yu wér lañu kon lii la xadiis bi wax kon xadiis bi ni eh, al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi ci fi nga xamante ne nii eh, eh, mooy ci ci awwalu kitaabil malaahim baabul amri wan nahyi foofu la ko indi mu ne haddathanaa Wahb ibn Baqiyya mu nekk ñu nettal mooy Wahb ibn Baqiya ibn Uthman ibn Sabur ibn Ubayd ibn Adam ibn Ziyad Abu Muhammad al-Wasiti al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala an Khalid moo ko jëlee ci Khalid ban Khalid mooy Khalid ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Yazid Abu al-Haythami Abu Muhammad al-Wasiti at-Tahan al-Muzani mawlahum rahimahullah mu ne xaa taxaw leen ma dem indi leen beneen càllala mu ne wa haddathana ta nettali nañu man al imam Abu Dawud as-Sijistani ba léegi rahmatullah alayhi Amr ibn Awn ki ñu nettali keneen beneen tàll mu ko jëlee mooy sama sëriñ moo ñu montali Amr ibn Awn ibn Aws ibn al-Ja'd as-Sulami Abu Uthman rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Hushaym mu ne nettali nañu Hushaym ah muy Hushaym ibn Bashir al-Wasiti ah al-Muallim al-Bukhari al-asl ah rahmatullahi alayhi al-maana mu ne al-maana an Ismaïl maana bi ma indi fii nag man Abu Dawud ah moom maana bi an Ismaïl mu ngi jëlee ci Ismaïl ibn Abi Khalid Hurmuz Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi an Qays ah mu jëloo ko ci Qays gisoon nañ ko Qays ibn Abi Hazim moom lañ la waxoon mooy benn taabi'i benn taalibe saxaaba boo xam ne jëlee na ci fukki saxaaba yi gën a màgg saxaaba yonent bi sallallahu alayhi ku nekk jëlee ci yow muy Qays ibn Abi Hazim mooy Qaysun ma lahu nadhiru Qaysun ma al-Bajali ahmasi al-Kufi waaw ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala waxoon nañ lay ay mbiram <laughs> Qays ibn Abi Hazim ndeysaan waaw tuutee des ñu nekkoon saxaaba ñoom ñi <laughs> fadlullahi la waaw la moo koy jox ko ku moo koy jox ko soob kon nag mu ngi noonu muy mu ne qaala Abu Bakr moom moo ne annahu qaala qaala Abu Bakr ba'da an hamidallaha noonu la ko imaam Abu Daawud indi mu ne Seydina Abu Bakr de nee mooy ibn xalifa ba'da an hamidallaha bam sante yàlla wa asna alayhi yaa ayyuha an-naas yéen nit ñi innakum taqra'una hadhihi al-aaya yéen de gis nga da cee yokk loo xam ne yokk boo xam ne amuñu ko fee yéen de nit ñi yéen a ngi jàng laaya bii wa tada'uunaha ala ghayri mawaadi'iha lii moo ñëwul ci eh, riwaaya bi imaam ah, ah, Nawawi leen di ndax boobu riwaaya imaamu Tirmidi leen di rahimahullah mu ne yéen nit ñi kat yéen a ngi jàng laaya bii ba pare di ko teg foo xam ne du place am de compréhension bi ngeen ci am dégg-dégg bi ngeen ci am nekkul bi war de du noonu de njuumte da cay am waaw comme quoi te doon waxal mooy jamono siddiq la mais loolu day gis bi commencé ñoo xam ne jàppe ko noo xamante ne demewul mooy mooy mooy juste après bi yonent bay sa sam génn àddina ah mu ne yéen nit ñi yéen ngi jàng am nga moom deux ans la nekk xalifa deux ans après mu génn àddina loolu mooy ginnaaw yonent ma saa sam deux ans kese la fi def mu ne yéen de yéen a ngi jàng aaya bii di ko teg foo xamante ne nii du bërëbam de mooy di ko dégg déggin boo xam ne du loolu mooy déggin bi bi war mooy ban mu ne aleykum foofu bi ci biir yi aleykum anfusakum laa yadurukum man dalla idha tadaytum waaw mooy laaya moom naan aleykum anfusakum na leen seen bopp doy laa yadurukum du leen lor man la ko sànku idha tadaytum maadaama yéen daal yéen yéen a tegu ci yoon waaw mu ne qaala an Xaalid mu ne wax na jële ci Xaalid mooy wax bum na Baqiya male ah wa inna sami'na an-nabiyya mooy mu jaaraat ci càllale bi Seydina Siddiq di continuer ba ci euh, Qays ibn Abi Hazim mu ne Seydina Siddiq di continuer mu ne wa inna te ñun de sami'na an-nabiyya dégg naa dégg nañu yonent bi alayhi salaam yaqulu mu naan inna an-naasa gis nga nit ñi de idaa ra'aw zaalima buñ gisee tooñkat bi falam ya'xudu ala yadihi te teewuñ ci loxom awshaka an ya'ummahum Allahu bi'iqaabihi léegi rek boroom bi daal di leen teg mbugal moo xam ne ci moom lay tukkee mu ne wa amru an Husaym kanta beneen càllale bi muy amru na aw moom mu jaar ci Husaym boobu moom lii la wax dane lii la wax mu ne wa innii boobu waxul ne inna wa inna sami'na foofu dane wa innii man de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan ma min qawmin waaw amul benn benn ay ñoñ yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruuna ala an yughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahum allahu minhu bi'iqab waaw mu ne amul ma min qawmin amul benn ay ñoñ yu'malu fihim bil ma'asi yoo xam dañuy jëf ca ñoom ñaaw kiif yi yu ñaaw yi summa ginnaaw bi ñoom yaqdiruuna ñu am capacité possibilité an yughayyiru ñu soppi ñu ñaaw ñoo lële summa la yughayyiru defuñu ko mooy nga ko ci man ci ñoom defuñu ko juguñ fexe lu soppi lu ñaaw li fii am lu dul ne illaa lu yuusiku léegi rek an ya'ummahumullah borom bi muur leen ñoom ñëpp matal leen minhu tukkee ca woon bi iqaabin ci mbugal moo xam ne la ko sababal mooy seen ñàkka intervenir seen ñàkka toggi lu bon di am tañ man koo soppi tax kenn jógul sopp waaw waaw akbar moo tax mu ne qaala abu daawud wa rawaahu kama qaala xaalid abu usaama wa jamaa mu ne comme ni xaalid ci kàllaleen bële ah muy Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid ah Abul Haythami at-Tahan al-Wasiti at-Tahan mu ne moom wax na comme moom Abu Usama wa jamaa ak beneen booloo wa qaala Shu'batu fiihi ca càllale yow yële Shu'ba dafaa wax ne ma min qawmin ca càllale moom na mu ko ndee hadis bi ma min qawmin amul benn ay ñoñ yu'malu fiihim ñoo xam ne ñu ngay jëf ci seen biir bil ma'aasi ci mooy yàlla yi hum aktharu mimman ya'malu ñoom mooy ña ko dul def ñoo ëpp ña koy def ba pare ñu toog ne ñoom ils sont incapables quoi téye ci loxo gaay indiwaat leen ci raison comme ñu ko gisewoon ci jotaay bee wees lu dul ne mbugal mii dina leen dal no la ko al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi daal di solowe waaye walaa eh, loolu xamaa luñ fàttorox mais mooy est ñoom rekk ko solo dé dañ naan la imaamu Ahmad lii mooy premier hadith gis nga imaamu Ahmad ibnu Muhammad boo fa demee première xadis boo ubbee téere bi première xadis mooy xadis yi waaw mooy xadis numéro un parce que musnad imam ahmad xam nga musnad mooy dañuy jël benn ak ay saxaaba ñoom dañuy commencé saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane ak yooyu wala mooy ñu jël saxaaba yi par saxaaba ñooy jël indi lépp lu ñu xam ci moom ci xadis lu ñu riwaayé ci moom ñu def ko foofu ah. hadith bi njëkk nag si ndax Seydina Siddiq moo ubbi téere bi Musnad Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu foofu imaam Ahmad premier hadith mooy hadith bi buñ la laajee nag mooy le premier hadith bu nekk ci Musnad imaamu Ahmad mooy hadith bii nii waaw. mu ne haddathana Abdullah ibn Numayr qala akhbarana Isma'il moom la ñu waxoon mooy Ibn Abi Khalid an Qays ibn Abi Hazim an qala qama Abu Bakr radiyallahu anhu innakum taqra'una hadhihi al-aaya yaa ayyuhalladhiina aamanuu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idhaa ihtadaytum wa inna sami'naa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna an-naasa idhaa ra'aw al-munkara falam yughayyiruu awshaka an ya'ummahumullaahu bi'iqaab premier hadith bu musnad imaam Ahmad na ko noonu al imaam Ibnu Maaja solo na ko am na benn affaire bu ñu waroon a préciser xam nga ne ne euh, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i al imam an-Nasa'i soloowu ko ci mus sunan bi ñu yor de sunanul kubra la nekk xam nga sunanul Nasa'i bu ñu ko jooyalee wax ko noonu mooy sunan bi nga xam ne mooy as-sughra bu ndaw bi boobu la mooy jële jële siiwee di ko wax mais imam an-Nawawi imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb dafa bind ñaar dafa am sunan boo xam ne moo gën a rëy bu mag al am bu ndaw bu ndaw bi nag moo gën a accessible moom moom la ñuy boole boo dégg nga naan as rawaaw ashaabu sunan boobu lañ ci jub buñ ci booy buñ nee waa sunan yi al arbaa ñeent bi soloo nañ ko mooy boobu bu ñuy waxee imaam an i wala naan rawaahu an-Nasaa'i fii boobu lañ ci jublu waaye fii nii imaam an-Nawawi rahimahullah précisé wul mais hadith bi newul ci sunanul suura mooy bi bi bi nit ñi boole kutubu sitta du boobu de bii mu ngi ci as-sunanul kubra mu ne bi asaaniida saxiixa ci sanad yoo xam ne yu wér la waaw eh, imaam ibn Maaja al-Qazwini daal dina koy solo kon affaire yaa ngi noonu ñoom ko solo imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ci al-Kubra bul foog ne fii la de déedéet na ko noon imaamu Ahmad mooy premier xadiisam na ko noon al imaam ibn Maaja al-Qazwini rahimahullah mu ne bi asaaniida ci sanad yoo xam ne yu wér lañ ndax sanad yi jokkaloo na te voilà ña fa nekk ay ay yu dëgër lañu ah ñu dëgër ñu dëgër kii nag An-Nawawi hadith bii mu indi nii ah, exactement mooy terme ah, baat kaddu yi nga xam ne moom la al imaam At-Tirmidhi ah, indi ci kitaab tafsir al-Qur'aan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa min suurati al-Maa'ida foofule bii nii la fi indi hadith mooy yi yii la voilà. léegi nag buñ paree kon ci taxriij bi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw ci gàttal parce que duñ ci yàgg ndax daanaka yii nii yëpp waxoon nañ la imaamu Nawawi rahimahullah dafa jeexale ci bunt bii nii garab gi mu ñuy présenter ci toolu ñu ñu selli ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum da koo jeexale loo xamante ne nii ndax romboon na waaye nit mën na koo bañ a bàyyi xel mu ënd lii ngir seddal mbir mi ne digle lu baax ak tere lu bon yemul ci làmmeñ pour que am làmmeñ waaw waaye it yemul sax même ki ki koy ki koy faj loxoom sax yemul da koy def benn yoon ak loxo mu gis ne gars yi bàyyi wuñ te suba nga mu ñëw neexaatoo ak ñoom nekk ak ñoom mel ni ma su lay leen wax dara wala mu naqari la sa xol mais nga ñëw mu naqari la pare nga nekk ak ñoom tout le temps yaay nekk ak ñoom ñuy def lu bon loolu finalement mooy dañ koo gërëm voilà mu andi lii ngir leeral li nga xam ne mooy lool comme niñ ko gisoo woon ci hadith bii ñu génn ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna léegi <laughs> kon hadith bi waxoon nañ ci laay bii ne yonent bi alayhi salaam sayyidina Siddiq radiyallahu anhu euh, d'abord dafa soo dafa seetlu que ne nit ñi dañu ngi jàng laay bi mais niñ ko déggee ñenn ñu bari ah am na ñoo xam ne da koo xel ma ci ci loo xam ne am nañ ko compréhension buñ am ci alquran boo xam ne du bi gën jaar yoon tax mu yéeg ci minbar bi ngir yee leen ci loolu waaw allahu akbar comme ni nga xamante ne ni loolu la reere ci surtout ci riwaaya imam Abu Dawud bi waaw ginnaaw bi mu defee xam hamidallah wasna alayhi dafa yéeg ci minbar bi daal di yeete ci loolu kon képp koo xam ne gis nga jàngalekat nga am na lu la bi xamal gis ci xeet yonent bi saa salaam am dégg-dégg buñ am ci alquran boo xamante ni njuumte la yell na moos ràññeeku na moos nga leeral loolu le ah daal leen laaye biir ci kaw xamal leen ne ah compréhension bi kat du noonu te boo leen ko waxee doo yem nag ne leen. ah yéen daal yéen a ngi koy teg fu dul place après nga noppi déet da ngay indi ay war ne yoo xam ne ñoom dinañ ci mën a jàpp xam ne lii ñu jàpp façon déggin bi ñu am kat njuumte la waaw te nekku fi naan man parce que man lii laa yaa lii laa fooga ah, te mooy as-Siddiq radiyallahu anhu moo gën a xam alquran ci xeet yonent bay saa saa nekku fi naan naan man lii laa yaakaar man je pense que nii la war a demee déedéet dane inni sami'tu rasulallahi ndax dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne yaqulu man Abu Bakr dégg naa ko mu naan inna naasa gis nga nit ñi idaa ra'aw ma bu ñu gisee tooñkat bi falam yaxudu ala yadayhi te teewuñ ci loxoom mu arrêté aw saka léegi rek an ya'ummahumullah borom bi muur leen miqaabin minhu ci mbugal moo xamante ne nii mooy conséquence lay ñëw te gannaaw seen jëf ja yu ñaaw ja yoo xam ne ci borom bi lay tukkee. yoo gisoon nañu xadiis Seydina Xudayfa yi génnoon fan yi ak yooyu waaw di ngeen digle njekk wala ngeen tere lu bon bu ngeen ko deful borom bi dina sëmbërtal seen kaw mbugal moo xam ne léegi ngeen di ñaan ngir mu tegg ko dara la ko du tegg waaw waaw kon te gisoon nañ ci hadis bi ñu génn bii passé ni ñu ci yàgge woon walillahil hamdu wal minna li nga xamante ni nii yonent lay saa saa ci hadis mawlana ibn Mas'ud ci la leerale loolu ne non seulement wala ta'khudanna ala yadi zalimi wala ta'tirannahu ala al-haqqi atra wa la taqsurannahu ala al-haqqi qasra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum kon mooy gravité wu toog naan sama yoon naw ci biñ yoo xam ne moom lañ doon wax kon mooy loolu première liñ ciy jànge kon mooy ciy jàngale daal bu gisee loo xam ne du noonu wala gisin bu bu jaaduwul ci diine wala dégg-déggit boo xam ne mën naa indi ay jéey ci wàllu diine mu laayi biir nit ñi te yàlla tax te buy waxi waxam bu ñëw rek ne leen nii laa ko foogee na indi dalil yu leer yoo xam ne ñoom dinañ ci mën a jàpp xam ne kat lañ jàppoon kat ne noonu la loolu njuumte la waaw loolu benn mbir la waaw dañ ci xam ne it yu am solo yi dangay dajale nit ñi waaw dafa dajale nit ne ayyuhan waaw yéen nit ñi kon loolu mu taxawe woon ku nekk nag ku yàlla defal leer noonu nga war a def xam-xam noonu nga war a taxawe léegi nag yonent ah, bokk na li nga xamante ne nii bon yooyu euh, euh, moo tax euh, gis nga sunu riwaay Abu Dawud bi mu ne wa qaala Amru ibn Hushaym waa inni man Abu Bakr de dégg naa yonente may saa saam yaqulu ma min qawmin yu'malu fihim al-ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru ñu am ñu am capacité wu loolu wax tout le temps la boo seetloo tout le temps boroom xam-xam yi bañ tàmbalee ba léegi loolu la ñu wax bii passé rek dund nañu ko ne la bu dee lu ñaaw li waa ji def moom manu ci dara ah loolu manu ci dara bu boobaa manu koo dindéeg loxoom wax sax bu ko defee mën nañ koo faat wala yàqal alalam wala ci kooku kenn waxu ko moom la nga wax ne kooku moom kenn du na ko par force def ko léegi nag bu dee daa sacrifice wu loolu tamit bo kenn manu ko de léegi yow walla ñu ne keneen ki yow comme que diw sacrifice wu na déedéet yow sacrifice wul déedéet waaw Seydina Ammar alayhi ridwaanu rahimul ghaffar ah ibnu Yaasir mais bi ko wax Quraysh di dóor mbugal yu metti waxoon nañ ko fi benn bés ah ba mu wax lañ bëgg dégg Seyna Bilaal moom bañ ko doon dóor mais moom moom waxul li Seyna Ammaar wax gaa yi lu mel noonu lañ ko doon wax ba mu bañ gaa yi koo dóoru dóoru dóoru dóor ba muy kii naan ko tuddal suñu la tànkal suñu yàlla yi Hubal unkul Hubal la ko Abu Jahl ñoom ñoom Umayya doon wax Umayya di ko dóor yar yi Hubalul Umaym aywa tuddal Seyna Bilaal bañ te mu ngi woon ci suufu euh, tàngooru Makka wi ay xeer lañ teg ci dënn bi di ko dóor ay yar uskur hubal tuddal hubal mu naan ahadun ahadun ahad waaye ma ne waaye hubali la ki may tudd mooy kenn yàlla mi kenn moom kenn nay kenn moom kenn kenn gaa yi lu ñu gën dóor muy wax lool ba gaa yi dem ba maar ci dóor yi xam ne mënuñ ko tus yow da ngay dóor ba yaw yow yow muy dóor yaa umayya ci boppam moo moo far daggale da say na sit di bu ko ma da ko bàyyi ci ngay dóor mu naan ko way toppal na le yow yaa ko yàqal yàq <laughs> yàq sa waañ yi la ma ko yàqal <laughs> waaw mu mu waxaaleeg moom ba jëndu waaw pourtant kenn yonent lay sa salaam bi nga xam ne Seydina Ammar moom ci lañ ko dóor ba mu wax li ci ba mu wax li waa Quraysh ba bi ñëwee mu ñëw triste di jooy di ko wax yonent sa salaam mu ne ko nan nga trouver sa xol mu ne ko mu ngi mu ngi dal ci gëm yàlla mu ne ko buñ la dóoraatee lu mel bu ñu delluwaatee defaat la loolu dellul nga wax li nga waxoon lu ñaaw li nga waxoon ci mooy mooy lu ñaaw li nga wax ci ci yàlla wax ko ci man tagg seen yàlla yi buñ la ko defaatee duuraat la duur yu toll noonu ba lay waaji ci waxaatal li nga waxoon te pourtant neew ko eh non par force defal ni Bilal xanaa yëgoo ne Bilal nangam la def yow yow lu tax defoo ni moom déedéet mooy affaire bi loolu la ku sacrifié wu te waaye man sama yoon new ci damay taxaw wax ko léegi wayu après dama ray gaawul kooku waaw def na leen de mais nag mënuñoo ñëw def ko règle ne yé léegi yéen ñi ci def def leen ni moom déedéet moo tax fii yonent lay sa sam leeral que fekk ñoom ñu am capacité ah summa yaqdiruna ala an yughayyiru summa la yughayyiru voilà ñu am kattan soppi lu ñaaw li fi nekk li fi am ak ka koy jëf ñu téye ci loxoom defuñu ko waaw kay bu boobaa ndax loolu mooy gërëm nañ ci mooy affaire bi déranger wu ñu te loolu mooy li naqari yàlla man déranger wu ma muy xew waaw loolu ki daray tekki alors que bi yàlla moom la ko tere tere ko waa koy def jox na la moyen yoo ko arrêté nga bañ koo def mooy da koo gërëm léegi nag kon lii xew mooy lu dul léegi rek yàlla daal di leen tëggay mbugal muy tukkee ci moom waaw kon nag mu ngi noonu ay vie privée vie publique lu waay neex yow daal toppatoo sa mbir léegi affaire moom mooy def yoonam yo bu ci sa yoon ne déedéet loolu diine l'islam waaw te ci la ko yox ta day kàcc rek ki naan en démocratie en démocratie est-ce que c'est comme ça en démocratie est-ce que ku neex de yow fii mu ne am ah, xam nga en démocratie gars yi fii dañu ne kii ne la voilà bi bi lii di waa ji biñ koy fitnaal ci mbedd mi yow yaa nga fa woon c'est yow tu es poursuivi pour non assistance en personne en personne en danger loolu lañ lay wax yow léegi <laughs> yow gis ku nekk en danger ci guta <laughs> nga mën koo dimbali dimbali woo ko léegi dinañ la condamné léegi yow nga ne est-ce que baax na loolu moom lu rafet la léegi l'islam di wax yow nga te loolu kan moo la démocratie démocratie tey la lii di acte bi yàlla bi nga xam ne moo jógee ca maam Adama di raw ba ci ba ba léegi yonent yi ko di muy jaar ci yonent yi benn ak benn.